ndox mi koy mën nag ci yoon mooy mi nga xam ne laab na te mën a laabal ndox mi laab te mën a laabal mooy mi nga xam ne melawa ak cafka ga ak xet ga dara soppiku wuccee ci loo xam ne mënee son na koo moytu ba du jotee ak moom maanaam lépp loo xam ne moom ndox néewuñu dañoo dëkkaale mbaa dañoo taqoo ba dara nga xam ne sabab rek moo leen di boole loola bu demee ba sopp ndox ma dañ mën koo xàmmee ca melowa mbaa cafka ga mbaa xet ga mooma ndox duñ ca mën a jaamooti yàlla duñ ca mën a jaamooti yàlla mooy deesu ko mën a jàppe deesu ko mën a sangoo ca ngaayal jaamu yàlla deesu ko mën a fóoti yëru am sobe deesu ko mën a yóbbu ca wana wa kon ndox mi baax mooy mi nga xam ne melawa soppi ko wut cafka ga soppi ko wut mbaa boog la ko soppi daal day loo xam ne yàlla ko boole ndox ma neexuñoo tàggale mënees koo moytu ni ki teen ba ñuy wëgge ndox ma dafa am ban bu xong cooy tax bu ndox mi génnee xong cooy mbaa muy siyaan bu ndox mi génnee weex mbaa mu ñuul kukk moom foofu bu ndox mi génnee ñuul kukk mbaa boog ndox mi yàgg lool ba yàgg mu amee ay wallax njaan mbaa mu jékki-jékki xëy ndax yàggaay bi wala boog ndox mi fa mu nekk daa dend ak fu ñuy defaree der mbaa médd dend ak moom bari ca xeeñ yu mel noonu yëpp moom ndox ma baax na dara sikku ca ndax loola lu ko yàlla booleel la neexuñoo tàggale waaye bu fekkoon ndox mi diw da caa dem wala pétrole mbaa diwu ñor wala xeet mu neen ni ki graisse mbaa yooyu mbaa sax attaaya mbaa suukar ak mboole yi nga xam rek nga xam ne dañuy dem rek ba laalee ndox waaye amuñu ak joteeg ndox ni ki taq yi ci jur ngeen wax day taq ci jur ba dem ba soppi ndox ma wala saabu soppi ndox ma wala ab tir maanaam rek ak tir moo xam daa bàyyi ko doomi aadama moo xam day tirub leneen waaye soppi na ndox ma yëpp daal moom jëmmi ndox ma deesu ci mën a jaamooti yàlla bu fekkee ndox ma nag la ko soppi day lu laab ni ki soow walla kafe wala ataaya ak mboolem yi laab kon jëmmi ndox moomu mooy mi nga xam ne laab na waaye mënta laabal laab na ci kaw mën nga koo naan mën nga koo togge mën nga koo sangu sangum toilette ak yu demee noonu waaye doo ci mën a jaamu yàlla su fekkee la soppi ndox ma nag day sobe ni ki deret dem ca mbaa sàngara mbaa xayta yoo xam ne yoon jàpp na ne xayta yu sobewu la dañ mën koo xàmmee ca melawoo mbaa cafka la mbaa xet ga kon moomu ndox yàqu na pour rek moo ci des ak raxas ndab la ko defoon boo bëggee jëfandikoo ndab la teewul nag mënees na koo suuxate moo xam lu mel ni mbay la wala garab ak yu demee noonu walla ba sa ayit bi turaa bi ci suuf wal xamay ak ban xama mooy ban bu ñuul kukk wa sabxati ak ceñ ceñ mooy suufus xorom wal xasi ak gàncaxuk tuux lóbbu wa nax yi ak lu nuroog moom maanaam la soppi ndox mi bu fekkee ne yàllaa ko booleeg ndox la ci ëpp duñ tàggoo mel ne suuf yàllaa ko booleeg ndox walla fa ñuy génne ndox ma day ban bu ñuul kukk tax ndox ma ñuul mbaa day ban bu xong cooy tax ndox ma xong coy wala foofa di suufus xorom tax ndox ma saf xorom wala foofa am gàncaxu tuxlu mbaa mu am benn ndox maa ko romb mbaa dafa taa fa moom ba tax gàncax ga saf ca mbaa xet ga xeeñ ca yooyu yëpp du wàññi dara ca ndox ma mënees na koo jàppe mbaa sangoo farata ak yóbbu ci wanawaag moo ko bëggee rekk dafa mel ne nag lu mel ne cepp boo ko fawee def ko ci sam ndox ndax bëgg mu neex xet kon daal mel ne bu ko soppee rek dal di ko yàq ci wàllu jaamu yàlla man ngaa takk ni daal ndox mi moom lépp lu ko soppi te bokk ci matière yi nga xam ne yàlla ko def ci suuf si ba koy liggéey ba koy sos wala ndox mi lu mu romb ci xeeti gàncax yi mbaa garab yi googa soppiku du yàq ndox ma ba tey mënees na ko jaamoo yàlla faslun isa taayanat ndem ràññiku na an najasatu sobe xusila kon raxaseef mahalluha bérébam ba fa inil tabasat ndem lënt xusila kon raxaseef astaw bu malaan ma kulluhoo léppam bu fekkee ne sobe dafa laa taq waaye xam nga fa tàmbalee xam nga fa mu moo xam ci sa yaram la moo xam ci say sér la moo xam ci fa ngay jullee la kon jëmmi béréb ba sobe sa nekk rek boo ko raxasee mu doy waaye bul fàtte nag dindee ko ndox mu mel ne mi ngay jàppee bu la taqee nag moo xam ci say sér la moo xam ci sa yaram la moo xam ci fa ngay jullee la waaye nag mën laa xàmmee ne fii la tàmbalee fii la yem kon bu dee yére yaa lépp ngay fóot bu dee sa yarama da ngay sangu benn yoon rek ba yaram bu set bu dee fa ngay jullee it noonu da nga koy fóot rek lépp benn yoon waman shàkk ku sikki sàkk fi isaabati najaasati ci jotu sobe sa nadaxa mu wis ko wa in afaabahu ndéem jot na ko shay'un dara shakka lu sikki sàkk na fii najaasatihi ci sobe woom ci nekkam di sobe fala nadha kon deetu wis àllay si di ko ca war bu la wóoree ni jëmm ji moom sobe la mel ni nga romb mbaam muy tuur ndox wala muy xayta wala fas nga xam ne seen saw ak seen xayta sobe la ngay nattable ndax taq na la wala taqu la kon moom bu dee sa yére ngay sikki sàkka wala fa ngay jullee mel ni ab topp mbaab der kon na nga ko wis rek benn yoon nga cay wis ndox waaye nag bu fekkoon ne sa yaram la ngay sikki sàkk ba xam ndax jëmmi sobe si laal na ko wala laalu ko dañ lay wax sa yaram moom da koy raxas ndax yaram moom yomb naa raxas te raxas du ko yàq bu doon ay yére mbaab jullikaay nag xëy na raxas bu bari ga yàq ko loolu moo tax bee nga weesu dalaa wóor ne lii sobe la la nga doon sikki sàkk kay mooy ndax laal na la walla laalu la bi yoon nag moom bi yoon nag dafa am lu la laal mu wér ne moom taq na la waaye xamoo sobe la walla du sobe kon dangay jàpp rekk ne du sobe bàyyi ko noona mel ne nga dem ca wana wa di génnee gis am lu tooy ci say yére xamoo nag ci ndox mi nga yóbbaale woon la wala ci sobe sa ca wanaaw la dangay jàpp ne rek ci ndox mi nga yóbbaale woon la dal koy bàyyi noona mën naa am sax ngay nattable yaar yëpp maanaam ngay nattable ndax sobe la am du sobe di nattable itam ndax laal na la wala laalu la yooyu yëpp daal moom bàyyi ko noonu rek tadakkara ku fàttaliku an najasata sobe wax wata fekk na moom fi salaati nekk na ci biir bu julli xataxa mu dagg ko illa an yaxaafa ndare bu dafa ragal xorojal waqti génn waxtu wa kuy julli ba ci biir mu fàttaliku ne sobe ngi ci yaramam walla ci yéreem wala ci ab jullikaayam dañuy seet su fekkee ne waxtu wa yaatu na ba mën naa tàggoog sobe sa amaat ca ab ràkka kon faaw daa war dagg julli ga tàggoog sobe sa ñëw julliwaat su fekkee waxtu wa xat nag nga xam loolu xaju fi kon day rekk ci julli ga bu doon julli itam sobe dal ko bu dee su te takk ko it noonu la su mënee tàggoog sobe sa ba noppi nag am ci waxtu wa ab rakka kon faaw daa war a dagg julli gi su doon nag sobe soow mu dal ko daal di barastiku rek daanu walla sobe su la waaye amut lu mu ko fóote ba waxtu waa xat ba nga xam ne bu ko doon fóot rek waxtu waraw ko yooyu yëpp rek day wéy ca julli ga du sañ dagg julli ga wa man sallaa ku julli biha ak sobe naasiyan mbir mu ñu aji fàtte wata zakkara te mu fàttaliku ba'da salaami ci gannaaw salmal ba kaada kon mu baamu fil waqti ci waxtu wa bu julliwaalee sobe nag ba sëlmal door a fàttaliku ne ah man kat julliwaale naa sobe kon julli googa baax na daañu sopp rek li fekk waxtu way jeex su ma nee tàggoog sobe sa mu tàggoog sobe sa te baamuwaat julli ga waaye bu waxtu wa xasee jàll baamu nga jeex na li ko bu fekkoon faslun faraidul faratay njàpp sabaxatun juróom ñaar la faratay njàpp jàpp anniyatu mooy yéene bi njëkk ci faratay njàpp mooy yéene yéene mooy nga dogu ci def njàpp mi yàlla farataal ci yow mbaa nga yéene yëkkati am toj toj ma nga xam ne moo tax di jàpp mbaa nga yéene dagallu mën a def la nga xam ne dañ la ko aaye woon ngir ñàkk jàpp mel ne nga yéene daganloo julli mbaa wër kaaba mbaa laal kaamil alquran ak lu deme noonu loo yéene ci yooyu rek mu baax yéene ji am na fi ñu koy defee mooy boo tolloo ci raxas sa kanam raxas ba ci jëkk foofu ngay teewloo yéene ji ndax raxas kanam moo njëkk ci farata yi kon nag ba nga tolloo ci raxas sa kanam foofu ngay teewloo yéene ji te it raxas bu jëkk ba ndax boo raxasee benn ñaar ba kanam gi daj xam ne léegi ba ngay raxasaat ngëneel la yooyu jamono yéene wees na kon na teewlu yéene ji ca raxas bu njëkk ba raxas mocc ak raxas kanam farata ñaareel bi mooy raxas kanam kanam bi dafa am guddaay ak yaatuwaay guddaay bi moo tàmbalee ci jë ba kawar baaxoo saxee ci jëba ba ci sikkim bi nga xam ne su fekkee dafa leel la amut kawar te bokk ca bopp ba du ko raxasaale ci kanam gi bu fekkee dafa yiif mooy bari kawar kawar gi sax jëm si ci bët yi du tee mu raxasaale fa nga xam ne daa bokk ca kanam ga yaatuwaay bi nag moo tàmbalee ci nobbee wër ba ca nobbee diggante boobu na ko raxas ba mu daj bu fekkee kanamam dafa am ay ras-ras wala ay bëtam xóot yépp na ko nemmiku ki nga xam ne mooy fi bakkan bi tiim ak yàq bi nga xam ne moo teqale ñaari paxi bakkan yi fépp na ko nemmi ko bu baax ay tuñam sax su ngebee na ko yàlla binde lay feeñ ca tuñ ya war na koo raxasaale raxas kanam googu farata la bu raxasee benn nag te mu daj te doy kon benn boobu mooy farata raxasu ñaareel ngëneel la bu ñetteel ngëneel la bu fekkee bu njëkk bi dajut mbaa doyut nag bu ñaareel du mën a ñàkk bu ñaareel tam bu fekkee ñëw na kanam gi daal di mat te daj kon raxasu ñetteel ngëneel la daañu ko leeral bi àggee ci ngëneel ya waxasul yadayni ak raxas yaari loxo ya ilal mirfaqayni ba ci yaari conc ya raxas yaari loxo yi ba ëmb conc ya tuuti farata la ndax yemale conc yi dafa xaw a jafe tey mu bañ a fàtte ne ba muy tàmbalee njàpp raxasoon na loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jëre yi waaye bu tolloo ci raxas loxo yi day tàmbalee ca baaraam ya lam raxasoon mu dellu ko baamuwaat ba agsi ci conc yi te foofu nag lay xal yi laale baaraam yi mooy diggante baaraam bu nekk moroom ma ni ko yàlla sàkke dafa sore mu nemmi ko ko ba raxas ko bu baax diggante baaraam bu nekk moroom ma loolu moo tudd xalil baaraam ñu waxan ne al imaamul xawfi yi da koy wàññi muy farata ñu ëpp ci ñuy jàngale fiq di ko wàññi muy warugar muy kanam nag muy yaari loxo ñoo ci yamoo bu ñu nee raxas ko ñetti yoon yoon boo raxas rek te mu daj te set rek booba rek koy farata ba ca toppaat ngëneel la wa masfu rasi ak masa bopp masa bopp mooy ñeenteelu farata yi masa bopp mooy nga def ndox mu yees ci say loxo daldi jàppale say baaraam mel ne lu ko xaw a ràbbale teg ko ci jëbi bomb nag wuti bokk ga boo tàmbalee ci jëbi nag dem ba ca bokk ga loolu mooy farata wañeer bi ku nag ba ci jëbi nga tàmbale woon sunna la daañu ko wàññi ci sunna yi tàmbalee ci jëbi nag ba ca doq nga nga ñëwaataat ba ci jëbi loolu lu ñu sopp la ndax boo tàmbali woon doq ga ba delluwaat ci doq ga itam mu baax waxasul rijlay ni ak raxas ñaari tànk ña ilal kaabay ni ba ci ñaari tojor ya boobu mooy juróomeelu faratay njàpp tànk bu ne nga raxas ko tàmbalee cati baaraam ya ba ëmb dojar ya tuuti ndax yemale ca dojar ya dafa xaw a jafe tànk bu ci nekk kon nga raxas ko noonu farata la mu juróom waddal ko ak ragg ga ragg gi mooy bomb yoo bëgg boo defee ndox nga bomb ak sa loxo boole ci ndax boo sottee ndox rek bàyyi mbaa nga raay rek bàyyi du doy ci aajowoo nga bomb bomb googu farata la wal fawru aku gaaw ñu ko tuddee al fawru gaaw rekk waaye dañ cee jublu ak suufalee loo def teg ca la ca topp ba kere ngay noppi ci njàpp mi dañuy bañ rek nga mel ne ku raxas sa kanam tey ko bàyyi ko di waxtaan mbaa ngay def leen ba mu yàgg nga bëgg a jàll bu xasee yàgg moom faaw day yàqu su fekkee fàttee tax nag mel ni nga raxas kanam fàtte ko amul la fab bi sa xel demu ca ba mu yàgg koy dutee rek mën ngaa jàll ci njàpp ma fàtte moom du yàq waaye su fekkee moo ko tey moom ñàkk ko sësale def lee bàyyi ko mu yàgg mu door def leneen kooku moom day yàqu kon nag booy wàññi faratay njàpp yi dana wax ne faratay jàpp juróom-ñaar la yéene ak raxas kanam ak raxas ñaari loxo yi ba ca coñcee ak masa bopp ak raxas ñaari tànk yi ak bomb ngay bomb boo sotee ndox ak sësale gi ñu koy firi ak gaaw te jublu ci loo def rek teg ci la ca topp te bañ koo teqale teqale bu yàgg ci sa tayeef wa sunaanuhu sunaam ya xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ya ilal koo xay ni ba ci ñaari tikku jara ya hindu shurooxi fa tàmbali ga njàpp am na juróom ñetti sunna ba ci jëkk mooy raxas ñaari loxo yi ba ca tikku jara yi mbaa nga ne ba fa ñu takk montar loolu booy tàmbali moom ngay njëkk def su fekkee ni sax ndab la ngay jàppe dangaa nar a as muy ndab lu ubbiku te it mënees na koo dëngal ba raxas loxo yi ñetti yoon door a tàmbali as kon sunna nga dëngal ndab la raxas yi ñetti yoon a tàmbali as su fekkee say loxo dafa set nag nga jékki-jékki as nga xam ne sottiwul ndox ma kon bàyyi nga sunna waaye njàpp ma baax na bu say loxo taqee na nga jékki-jékki as moom ba ndox ma soppiku kon moomu ndox yàqu na saye boo wuti meneen bu dee ndox mu bari moo xam koo dëngal te boo jékki-jékkee as sa loxo daa taq day sopp ndox ma it boo seet pexe daal di guux ak sa gimiñ raxas say loxo ba set nga war a waaye ndox mu baree koo dëngal boo gaawee def ci say loxo rek moom bu ndox mooy ko ndox ma daal di yàqu dañuy wax nag ne raxas loxo yi la ci gën mooy nga bar loxo bu ne raxas ko ñetti yoon loxo ndeyjoor raxas ko ba ca tikku jare ñetti yoon loxo càmmooñ raxas ko ba ca tikku jare ñetti yoon soo ko boolee muy juróom benn te it boo leen di raxas nga yéene sunna si ndax sunna la ñoo bëgg nga yéenewaale sunna si ci yooyu jamono bu tee nag boo boolee yaari loxo yépp raxas benn yoon it sunna si am na wal madd maddatu ak galaxndiku galaxndiku sunna la ci njàpp galaxndiku mooy da ngay sex ndox mi yëngal ko yàbbi ko wal istinshaaxu ak saraxndiku saraxndiku mooy nga indi ndox mi ba mu jege sa bakkan nga ñoddi ko ci sag noo mu dugg ci biir muy galaxndiku muy saraxndiku nag bu fekkee ni wóoroo dañoo bëgg ndox mi nga ñoddi ko ba mu sori bu dee ci gémmiñ nga mu sori bu baax ci gémmiñ nga bu dee bakkan yi mu sori bu baax ci bakkan yi soo wooree na nga yemale ko ci buntu gémmiñ gi ak buntu bakkan bi ndax bu rëccee koor gi day yàqu wal istinzaaru ak fiiru fiiru mooy ndox mi nga duwaloon sa bakkan nga jàpp ci say bakkan mel na kuy ñandu daal di koy wal mu génn ci bitti loolu mooy fiiru lañ ci gën a taamu nag mooy galaxndiku nga def ko yetti yoon saraxndiku yetti yoon fiiru yetti yoon loo ci def nag ku ne benn yoon ba ñaarit baax na waaye ku ci nekk rek nga dem ba ci ñetteel ba moo gën te yoon bu ci ne nga defe ko tàngaylu boppam waraddu nasir si ak delloo masa bopp ba dañoo waxoon ne masa bopp bi dem nga mooy farata waaye dellu si bi ba fa nga tàmbale woon masa sunna la wa masul udunayni ak masa yaari nopp ya nasa ñaar nopp ñi sunna la ci njàpp ba tey moom nag doo ko def ñaar ñett boo masaayee benn yoon rekk mu doy du aajoo ngay loqal ci itam xóot xóot yeeg ras ras yi ndax dañoo jublu ak jàpp ndal ba tax ñu wax masaa buñ jubluwul mu set dañ lay wax nga raxas nopp yi waa wa tajdidul maa yi ak yeesal ndox ma laxumaa ñeel leen ñoom ñaar yeesal ndox mi mooy bi nga masaayee sa bopp ba noppi bala ngaa jàll masaa nopp yi nga asaat ndox mu yees def ci baaraam yi nga xam ne ñooy masaa noppi yi ñu am ndox mu yees loolu moo tudd yeesal ndox ma loolu sunna la wa tartiibu ak toftale ga baynal faraidi diggante farata ya faratay njàpp mi ni ko alquran tegalee ne faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ilal kaabayni nga tegalee ko noonu sunna la loolu mooy raxas kanam la njëkk wax teg ca raxas loxo teg ca masa bopp teg ca raxas tànk nga tegalee ko noonu sunna la su fekkee tegalee woo ko noonu mel ni ngay jàpp tàmbalee ko raxas say tànk mbaa boog nga raxas sa loxo doora raxas sa kanam te tey ko kon wàcc nga na du tee nag jëmi njàpp ma moom baax kon booy wàññi sunna yi njàpp ngay wax juróom ñett la booy tàmbali raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jare yi ak galax muy ñaar farax muy ñett fiiru muy ñeent leelal massa bopp bi mooy juróomeel bi massa nopp yi mooy juróom-benneel bi yeesal ndox mi nag bala ngaa massa nopp yi mooy juróom-ñaareel bi toftale farata yi mooy juróom-ñetteel bi. wa man nasiya ku fàtte fardan farata min aadaihi ci ay ciri njàppam fa in tadakkarahu ndeem fàttaliku na ko bil xurbi ci jege faalahu mu def ko wa maag la nga xam ne baadahu nekk na ci gannaawam wa in taala ndem yàgg na faalahu mu def ko wax waxdahu moom rek wa ahaada te mu baamu maa la nga xam ne salla julli woon na ko qablahu ci ak jëkkam koo xam ne day jàpp fàtte ca farata mel ne mu fàttee raxas loxoom mbaa mu fàttee masaa boppam gannaaw ba nag mu door koo fàttaliku kon day seet ba xam boobaak léegi yàgg na wala yàggut ak lu man di am moom la mu fàtte woon faw mu def ko mënta ñàkk fa ñu wutee nag mooy bu fekkee da ko gaaw a fàttaliku bu defee lam fàtte woon dañuy sopp mu baamu la ca toppoon mel na rek ku jàppoon ba tollu foofa daal di baamu la ca toppoon ba jàpp ma ci misaal bu fekkee dafa jàppoon fàtte raxas loxob ndeyjooram su ko gaawee fàttaliku bu ñëwee mënta ñàkk def loxob ndeyjoor bi nga xam ne moom la fàtte woon waaye dañuy sopp na mu jàll baamuwaat loxob càmmooñ jàll massa bopp bi wéy ba ca tànk ya mel ne ku jàppoon rek ba toll foofu su fekkee nag da ko yéex a fàttaliku nga xam ne yàgg na kon bu dikkee lam fàtte woon kese lay def yem ca dañu sopp mu baamu la ca toppoon saa yu fàttee ci njàpp ma farata dem julli gannaaw ba mu jullee nag mu door a fàttaliku ne njàpp ma manqué woon na farata na ko wóor ne julli googa baaxut ndax jàpp njàpp moom ko jullee manqué woon na farata rek kon julli googa bu baax faaw day baamuwaat julli ga wa in taraka ndem bàyyi na sunnatan sunna fa alaha mu def ko wala yooyedu te du baamu asalaata julli ga su fekkee ba muy jàpp da caa fàtte sunna kon danañu taamu bu fekkee yaakaar na ne jàpp moomu du gaaw yàqu ba xëy na mu defaat ci geneen jaamu yàlla bëgg nañu kon mu dem defi sunna si ndax buy def geneen jaamu yàlla fekk jàpp mi ay sunnaam mat dara bañ caa manqué waaye nag bàyyi gam bàyyi sunna ci njàpp ma moom di yàq dara ci njàpp ma nga xam ne bu fekkee julli na ci njàpp moom itam du tey julli ba baax na ndax bàyyi sunna moom du yàq julli bàyyi farata kay mooy yàq julli waaye bàyyi sunna moom di yàq julli waa mën na fee ku fàtte lum xatan ab déenéer ab déenéer wala ab digg rek boo xam ne tooyut ma xasalaxaa ma raxas ko wax daxaa moom rek bi nii it ànd ak yéene wa inshallah dem julli woon na it qabla zalika ci njëkk loole ahaada mu baamu julli ga bu fekkee ba muy jàpp doon raxas cër sàngam waaye da ca am digg boo xam ne nag moom tooyut laalu ko mën naa am ci loxoom wala ci kanamam mbaa ci tànkam mbaa fenn daal ci cëri njàpp yi mu ko raxas bàyyi ci digg kon saa yu gisee digg booba mbaa kenn wan ko ko te dal di yéenee mott li njàpp mi daal di raxas digg boobee rekk mu daal di baax waaye nag bu fekkee njàpp mooma jotoon na ci julli julli googu du baax faaw da koy baamuwaat saa yu jullee door a fàttaliku ne am na cir bu mu raxasut wala am na digg boo xam ne tooyutoon te foofu bokk ci farata rek faaw julli gam julli woon yàqu na gannaaw bu defaree njàpp mi ba noppi day julliwaat julli googa wa man tadakkara ku fàttaliku al mad madata galaxndiku wal istinshaaxa ak saraxndiku baax da an sharax ci gannaaw ba mu tàmbalee ci wecc ci raxas kanam fala yarjihu kon du dellu ilayhi ma jëm ci ñoom ñaar xataa yuttimma mbate mu mottulee wuddoo ahoo njàppam ma su fekkee dafa dem ba tàmbali raxas kanamam nga xam ne raxas kanam moom farata la mu fàttaliku nag sunna ci gannaaw boo xam defu ko mel ne mu fàttaliku galax ndiku mbaa sarax su boobaa bu mu bàyyi kanam nga di dellu ci sunna sa ni muy rek ci raxas kanamam mi nga xam ne farata la jàll ba njàpp mi àgg mu door a def nag sunna soosee nga xam ne moom la fàtte woon wa fadailuhu ay ngënee la moom jàpp at tasmiyatu moo di wax bismillahi bokk na ci ngëneelu njàpp booy tàmbalee njàpp wax bismillahi ndax danga jàll ci arrahmaani rahim yi am na wóote waaye mën nga caa jàll du wàññi dara rend rek la ñu wax ne moom boo waxee bismillahi bul jàll ca arrahmaani rahim ñaari baat ni day wane yërmande te ren di moom dafa xaw a metti ñàkk a nuru yërmande wa ak soccu soccu bokk na ci nga neeli waaye li ci gën nag mooy bala ngaa tàmbalee jàpp ngay jël bant soccu galax ni ko tóor ba nga jël lu mel ne borosu borosi ko bëñ yi galax ni ko tóor door a tàmbalee njàpp teewul nag boo bàyyee bay jàpp nga jël sa baaraam fodd ko say bañ ba tey baax na wa saidu ak aji dolli ko ja alal xaslati ci raxas ba al ula ba jëkk fil wàcc ci kanam ga wal yadeen ak yaari loxo ya bu ñu nee kanam danga nga koy raxas yetti yoon mbaa yaari loxo yi da koy raxas yetti yoon na la wóor ne kat boo raxasee benn rek te mu daj te set farata jàngoog ba ca topp ngëneel la ba ca toppaat ngëneel la du nag boo defee benn moom te dajut mbaa setut ba ci sës moom du mën a ñàkk waaye ba ci sës bu ñëwee daal di koy mottali mu setit ba ci sësaat daal nekk rek ngëneel